turam moo doon abdallah ibnu unaysin aljuhani dàkkantalam nekkoon abu yaxya almadaniyu kon abdallah lu tuddoon di doomi ku ñuy wax unays aljuhani ñu ko doon askanale ci waa juhayna dàkkantalam ne woon abu yaxya almadani ko jug medinatul munawwara moom nag dafa dëkkoon madinatul munawwara waaye allié la woon ci ñoom ci ñenn ci ñoom di waa bani salima seen allié la woon waaye nekkul woon ñoo xamante ne ni moom ci ñoom ci seen biir la bokkoon ndax ku mel ni ibnul kalbi raxmatullaahi alayhi dane këne ah, maamam benn maamam moom di abdallah ibn unays bi di bark ibn wabara këne ah, doomam doomu maamam jooju moom moo demoon ci waa juhayna daal di fay nekk looloo tax nag ñu ko doon wax al juhani dañ ko doon wax tamit al quda'i ndax Bark na Wabara moom Wabara ibn Qudaa la waaye dañ koy wax al ansaar yi ndax lan dafa nekk alyi ak ñoom di ko wax tamit as ndax lan waa Banu Salima ci waa lansaar ñoom la nekkoon seen allié kon lool mooy ci côté askanam moom Seydina Abdallah ibn Unaysin radiyallahu anhu wa arda ah imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne mu ne moom mi shahida al aqaba wa ma ba'daha mu ne abdallah ibn unais radiallahu anhu wa arda fekke na xare bi nga xam fekke na eh, al aqaba mooy eh, aqabatu mina yooyu fekke na bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di jaayanteeg kuffaaru euh, lenn ci waa lansaar jamono jooju nga xam ne moom mu ngi woon makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman te jaayante woon ak ñoom ngir mu daldi gàddaay ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam imaam ibn isxaaq nee na fekke na loolu waaye it fekke na xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp yépp yépp yépp moom seydina abdallah ibn unais radiyallahu anhu wa ardaa fekke na kon Badar Uhud yooyu yépp fekke na ko am na sax nettali boo xam ne imaam Abu Daawud ak imaam at-Tirmidhi xadiis boo xam ne soloo nañ ko euh, keroog ghazwatu Uhud moom ni Seydina ci Seydina Abdallah ibn Unaysin radiyallahu anhu wa ardaa Abdallah ibn Unays bi nag ci ñeenteelu at bi comme li imaam ibn Saad wax ci muharram moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi eh, yónni ci benn sariya muy sariya boo xamante nii imaam ahmad ibn hanbal raxmatullaahi daal dina koy solo naka noonu mu jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq ndax imaam ibn isxaaq da koo solo wa comme ni ma la wax sànq waaye moom li mu solo mooy ne càllale bi àggul ci moom lim ndax dane xaddatani Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr qaala qaala Abdullah ibn Unays foofu da gis ne kon am na inqitaa muy rupture ndax dane nettali na ma Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr mu ne moom Abdullah ibn Unays nee na kon da gis ne xadis boobu dafa mu'dal ñaari personne sute nañ imaam Ahmad nag rahmatullah alayhi daal dina koy solo ci yoonu ki nga xam ne mooy imaam Ibn Isaaq ci foo xamante ne nii xadis boo xam ne boobu jokkaloo na na ko noon imaam abu daawud as-sijistaani raxmatullah alayhi daal na koy solo ci sunanam baabu salaati taalibi baabu buntu salaatu taalibi julli ki nga xam ne day topp noon bi mooy dafa nekk ci xare jàkkaarloog noonam noon bi di daw mu koy topp kooku ana naka lay jullee est-ce que jullee comme ni ñu ko xame nii comme boo nekkee ci jàkka ji wala nga nekk sa néeg di julli ni ngay jullee noonu di rukkoo ak sujjóot ak toog ak taxaw ak yooyu noonu nga koy jullee wala déet loolu nag moom la def ci bunt ba moom seydina imaam abu daawud as-sijistaani al azdi sijistaani radiyallahu rahmatullahi alayhi ci baabu buntu salaati taalibi boobu indi na ko muy xadis boo xamante ne ni jokkaloo na imaam ibn isxaaq ci yoonam tamit la jaar ndax imaam abu daawud dane xaddatanaa abu ma'mar abdallah ibn amr qaala xaddatanaa abdulwaarisi muhammad ibn isxaaq an muhammad ibn jaafar an ibni abdillah ibn unays fii dane xam nga fo ci ci ci ci siiratu ibn Hisham dana rek xaddatani Muhammad ibn Isxaaq non euh, moom dana xaddatani Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr qaala qaala Abdullah fële nag ci riwaay imaam Abu Daawud bi dane ci doomam Muhammad ibn Jaafar sëriñam mu ngi ko jële ci doomu Abdallah ibn Unays naka noonu kon wax naa la imaam ibn euh, sëriñu imaam Abu Daawud imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo na ko noon imaam ibn Xuzayma daal dina koy solo ah, ci sanad bi mu jaar ci yoonu bu imaam ibn bu imaam Abu Daawud bi mu jaar ci Abdul Waaris ibn Sa'iid ah na ko noon imaam Abu Ya'la solo na ko imaam ibn Xuzayma tamit solo na ko tamit ci lu gën a gudd lii ak imaam ibn Hibbaan ak Abu Nu'aym daal dina koy solo ci ad na ko noon imaam al-Bayhaqi indi na ko ci sunanam waaye indi na ko tamit ci Dalaa'ilun Nubuwwa ah ñoom ñaar ñépp mooy mu jaar ci yoonu Muhammad ibn Salima loolu lépp ñoom ñépp mu daal di jaar ci imaam Ibn Isxaaq na ko noonu imaam Ibn Abi Aasim indi na ko fi ci al-Ahad wal Mathaani boobu nag mu jaar ci yoonu Muhammad ibn Ka'b boobu nag dane qaala abdallah ibn unais boobu sanadam dafa am inqitaa ah ndax kan ndax abdallah ibn unais ki nga xam ne mooy muhammad ibn kaab moom dajewul ak moom mooy dabu ko dunduñu waaye nga ne ma waa léegi xadiis bi wér naam wérul ñu ne la ah imaam alxaafiz ibn xajar ci fatxul baar yi moom nee na xadiis bi nee na kiiwam euh, kii xasan la mooy euh, càllale bi moom dafa jàpp ne càllale bi dafa xasan loolu la imaam alxaafiz ibn xajar daldi àtte ci xadiis bi li nga xamante ne nii mooy euh, ci fatxul yi ndax ci yoonu imaam ahmad bi boobu imaam ah, kii dane Eh, imaam ibn Isxaaq xam nga bu imaam Abu Daawud bi dane an dane moom mu ngi ko jële te imaam ibn Isxaaq loolu mooy eh, kii la nu mu tudd eh, mudallis la boo xamante ne nii bu an anaa du wér xam nga wax naa la sànq càllale imaam Abu Daawud dane xaddatanaa Muhammad ibn Isxaaq mooy Abdul Waaris dane qaala xaddatanaa muhammad ibn isxaaq an muhammad ibn jaafar foofu problème la kon hadis bi fii nii du wér mais bu dee ci musnadu imam ahmad boobu wér na ndax imam ah, euh, ibn isxaaq foofu dane xaddatanii xaddatanii muhammad ibn jaafar ibn zubair an ibni abdillah ibn unays an abi kon loolu euh, mooy li jëm ci taxriiju suñu sariya bi ñu war a gis di sariya bu abdallah ibn unais kon nag lan lan waa léegi biñ gisee loolu lépp léegi nag nañ dugg nag ci aali kalaj gi nag abdallah ibn unais daal nettali doom ji doom ji jële ci moom mu ne daani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala innahu qad balaghani anna xaalid ibn sufyaan ibn nubayhin al-hudhali yajma'u li yajma'u li an-nas li wa huwa bi urana fa'tihi faqtul ah mu ne moom abdallah ibn unays radiyallahu anhu contexte lii nii waxoon nañ ko ci jataay biy weesu que ne dafa am ñu gañe jullit ñi léegi nag ku faaru arab yi daldi nag ñeme ne way ndekete yoo jullit ñi ñu foogoon na wuu ñi ils sont invaincus kenn manu leen a gañe ku xeex ñoom di nga mordre la poussière ndekete yoo loolu ndax Badar ndax Badar taxoon ndekete yoo loolu amul ndax Quraysh gi gañe leen rey ci ñoom soixante-dix rey ponkal yu mag ci ñoom blessé ñépp ba blessé sax seen yonent bi ñuy wax kon nag ñii ils ils sont vulnérables la ah. ah ñii ndekete mythe boobu mooy mythe bi nag daal di wadd ci arab yi ñu ne waaye yow fa ne mooy tribu arab yi léegi nag léegi ñu jël nag ñu daal eh, eh, ci ñeme jullit ñi nag kon niñ waxoon nag ñu ne duñ toog di xaar ba affaire boobu bu ñuy woote dugg ci ñun te ñoom lu baaxul lañ ko jàppe woon kon nag lii nag c'est l'occasion ñu dóor leen nag coup de grâce bu ko defee ñu nërmal leen benn yoon ci loolu nag ci lañ ñëwoon xam nga bii paase waxoon nañ la lool la lool <laughs> kii doon def euh, sariya bu Abu Salama bi loolu la Tulayha doon def noonu la doon def moom ak doomam ak kii frère am di Salama ñoom ñépp di ibnay Xaalid ñoom ñaar lool lañ doon def doon jéema euh, euh, euh, menacer ki nga xamante ni mooy yonent bi alayhi salaatu ba mu yónni ñuy dajale di dajale ay armée ngir mën a xeex yonent bi alayhi salaatu wasallam ba ba kenn ci ñoom ñëwee di waa Banu Asad ñëw wax ko yonent bi mu daal di yónnee Seydina Abu Salama ibn Abdil Asad al-Makhzumi radiyallahu ba mu àggee gaa yi daal di àbbu njool mi daal di daw léegi nag ci contexte boobu nag lañ ne nii gaa yi nag loolu nag lañ gis ne waa yow léegi mu am benn waay buñ naan Xaalid ibn Abi Xaalid ibn Sufyaan ibn Nubayh al-Hudhali yonent bi alayhi salaatu salaam daal di yëg am information que moom bokk na ci ñi nga xam ne dafa nekk ci projet wu dal si ci kawam fii Madinatul Munawwara te mu ngi dajale nit ñi waxoon naa la ne alayhi salaatu wassalaam doonul woon toog rek ba mbir yi këppu ci kawam sëriñ ba na toog ca der ba déedéet da doon yónni nit ñi ñuy dem di xooli information lan moo xew ci noon bi ak nan lañu tooge nit ñi di ko jóge fépp di ko wax li xew mu am ñoo xam ne ñoo ko fa toogal gisoon nañ waa Xuzaa léegi nag mu ne Abdallah ibn Unais moom mu ne yonent bi aleyhi salaatu damaa woo mu ne ma mankat jote na ma man aleyhi salaatu wasalaam këne Xaalid ibn Sufyaan ibn Nubayh al-Hudhali yajma'u li an-naas liyaghzuni mu ngi may dajaleel ay nit ngir daldi dal sama kaw ngir xare ma wa huwa bi Urana moom nag jamono jii mu wax ko fi mu nekk am nga la précision ci collecte des informations des renseignements ci sa noon mooy mbir yi fuluwul ci moom de ci riwaaya mu ne ko te jamono ji fam nga xam ne fa la def basam di fa dajale nit ñi di leen woo ñuy ñëw di leen fexe convaincre Urana la nekk ci riwaaya imaam abu daawud biñ la tuddaloon dane ko foofu wa kaana naxwa urana wa arafaat dane moom mu nga côté mu nga foofu fële urana ak arafaat côté yooyu la ne naa urana loolu ñuy dem aj ji xam nañu ko muy xuru urana arafaat foofu mooy màkk sorewul màkk noonu léegi nag mu ne ko foofu la nekk léegi nag yow sa mission mooy fatihi faqtulu fekk ko fam nekk nga éliminer ko bala moo aboutir ci mission wam bi muy def projet bi bala mu ci am la mu bëgg yow éliminer ko mooy éliminer la racine mal bi ci racinam boo demee nga rey xaala ne fa qultu ma ne ko yaa rasuulallah inathu lii xatta arifa nee na man abdallah ibnu unays bon comme que man xaw ma ko mooy ibn abi ibn nubayh al-hudhali di xaalid ibn sufyan man xaw ma ko ma ne ko yonent bi alayhi baax na waaye nag décriiral ma ko décriiral ma ko ba ma xam moom mooy kan defal ma portrait ndax xaw ma ko de man xaw ma ko fii mu ne bu ma demee bëgg koo éliminer boo tax xaw ma ko te boobu photo amul iPad amul téléphone ñu defal la photo am ne la lii taf ko ci dëkk bi yëpp naan wantit ko walla yow yaay di yow yaay euh, euh, détective bi ay demal nga xool déet photo waa jaa ngi dee ko topp déedéet mu ne ko nag portrait ma ko defal ma portrait ma xool ndax man xaw ma ko kon an'athu li hatta a'rifa in'athu li hatta a'rifa yonent bi alayhi salaatu ne ko daal di koy décrire ne ko nag idha ra'aytahu wajadta lahu qushay qush qushariira qushariira ne ko boo ko gisee moom Xaalid boobu Xaalid ibn Sufyaan ibn Nubay boo ko gisee dinga am benn rëng-rëng bu la dugg mooy day mel ni lu la trembler ndax ndax tiit boo koy xool rek il suffit nga teg bët ci moom di nga loo xam ne comme tiitaange lu la yëngal xamal ne waa jooju loolu la kooku noonu nga xam ne boo ko gisee wajadtalahu qusharira kooku noonu la ndax waa ji tamit dafa imposant woon looloo tax du noo du koo xam ne nag daa neexoon a ñeme mu ne ko boo ko gisee boo koy gis di seetlu lool ci moom di seetlu lool yow ci sa bopp il suffit nga teg ko bët yow di yëg li nga xamante ne mooy li ma la wax noonu léegi euh, mu ne ma daal di génn nee na ma génn daldi euh, gàccoo sama sama jaasi mu ne ma génn dem ba ni nga xamante ne nii mooy euh, fi mu nekk moom foofale wa huwa bi urana maa zu'unin yartaadu lahunna manzila nee na maa ngi ko fekk urana fa ma yonent bi alayhi salaatu salaam wax foofale soriwul màkk laa la wax léegi zaadaha allahu tashrifan wa takriman nee na maa ngi ko fekk nag ak ay jigéen yoo xam ne yu bari ñu ngi nekk ci seen hawda ji hawda euh, genre kii la mooy ko sareetu kii lay niru nu mu tudd euh, comme voiture mais nag day am benn genre miit lay doon ci kaw voiture bi ci kaw waruwaay bi lañ ko doon teg nag lii ci kaw gëléem gi def benn mbaar ci kaw gëléem gi noonu léegi nag jigéen ñi en général lañ fa doon def arab yi noonu lañ doon def ci hawdaj yi loolu mooy hawdaj benn mbaar la mu ñuy teg ci kaw gëléem gi boo xam ne duñ gis ki nekk ci biir nee na nag maa ngi ko fekk mu nekk jigéen ñu bari di leen utal ay ay ñoo xam ne ñooy mooy jigéen ñooñu euh, di leen utal nag fu ñu dal moom euh, di Xaalid ibn Sufyaan nee na wa xiina kaana waqtul asri nee nag jamono bi ma agsee noonu gis ko nee na mu ngi mu ngi tombeek heure tàkkusaan mu ne fa lamma ra'aytuhu wajadtu maa wasafa li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-qusha'rira nee naka laa ko gis rek ci biir jigéen ñi noonu nee na ma daldi di yëg li ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam décriroon waxoon ma mais dama dama dama jekki rek dama ko xool rek amuk tremblement rek lu ma rëng-rëngee ma ne haa ah, kon waajaa nee na fa aqbaltu nahwa ma daal ñëw ut si ko nag waaye nee na wa xashitu an yakuna bayni wa baynahu mujaawala tashghaluni tashghaluni an as-salaa allahu akbar yaa gis nga as-salaa as-salaa as-salaa wa ma malakat aymaanukum as-salaa as-salaa wa ma malakat aymaanukum as-salaa as-salaa wa ma malakat aymaanukum loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam mujjee dénkaane ca xadiis Seydina imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi al-Qazwiini yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne lim njëkk lim mujjee euh, digle ba muy génn àddina moom alayhi salaatu salaam li mujjee dénkaane mooy julli ak li nga xam ne almamaali inna salaata julli wa mamlukan comme li boroom xilaas wax loolu ñaar yoon ñooy li nga xam ne moom la mujjee dénkaane moom alayhi salaatu wassalaam da ko doon wax ñuy dégg mu koy wax ba déggatuñ mu koy wax allahu akbar yaa lallah naan leen maa ngi leen di julli maa ngi leen di dénk julli ak ñi nga xamante ne yéena leen yilif boroom kër gi njabootam yow maire bi wala paa bi liggéeyloo am mbindaan yawit mbindaan moomu yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mu ngi koy dénk bés boo ko fi tàppaasee ginnaaw bi mu la liggéeyee ngir dàq ko doo ko fay alalam bi mu war yow yow di nga ko digaale yonent bi alayhi salaatu salaam yow gis nga kenn nga yemal problème yow xam nga kan ngay problème yonent bi alayhi salaatu mooy nekk sa xulaaw sa xuloo waale yawmal qiyaama wallahi alladhi laa ilaha hu moo tax mu ne woon moom mooy jël inni la uharriju haqqa ad-da'ifayn mooy fexe yawmal dina nangu fexe ba àqu ñi nga xam ne ñaar ñu ñu ñu ñu ñu feebul ñooñu mooy ne foo jaar muy jigéen ñi ak ñi nga xam ne gone yi ñooñu ak ku façon yii tamit ñii nii ñii nii mu doon dénkaane ñii tooñ leen nga seet ba nga ñëw ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëlum mi mu lay liggéey loo nga bàyyi ba nga xam ne fay koo ci war a des nga fexe jox ko liggéey boo xam ne leer na ne yow moom boo ko sumboon ak moom ngeen fóot ko du ngeen ko jeexal nga defal ko yéere yoo xamante ne ni bu ko doon fóot deux jours du jeex nga ne ko fóot ko ci benn bés yaa ngi xool buntu boo ko dàqee yaa subhaanallah lekkal alalam ba dàpp ba dàq ko noon nga xool yow sax waxuma la dara bala ngaa dee diñ ko gisew wallahi diñ ko toog di ko rëcc boo boo boo réparé wul sa tooñ googu moo tax yeneen ci bi alei saatu salaam as-salaa as-salaa wa ce n'est pas que maay la maay employeur bi que lu ma neex laay def ci sama employé yi di leen liggéey lu ay heures yoo xam ne te du ma leen fay di leen war non kanaan fii code code travail moom du dara moom Sénégal moom fii bon xaaral ma ma ma ma leen comme des esclaves ya subhanallah yow dangaa foog ne da ngay profité milliers yooyu xaalis boobu ngay ronkat ci ku nekk ngay ronkat noonu wallahi diñ ko fay ëllëg te diñ ko rëccu te boo moywul bala ngaa dee sax yow diñ ko rëccu yow kon nag xoolal julli ni amee woon ni nga xam ne noonu la amee solo te waxoon nañ ko bi ñu nee ci jamono isra wal ci suba ga ca importance li nga xam ne mooy as-salaa xoolal kii nekk ci mission bi Seydina Abdallah ibn Unais mu ne man gis naa waaye te sama mission yonent ma saab saab nee na ma rey xam nga lii waxoon nañ ci misa mooru Ka'b ibn Ashraf loolu leeraloon nañ fa masala moomu mooy nit man la ñëw tey ne voilà mais loolu day wane ne kon gars yi li ñuy def opération commando di dem di fekk ñoo xam ne dañoo wax ci l'islam lu dul noonu ñu daal di leen éliminer rey leen dóor leen bal ci bopp loolu am na cosaan dañ naan la loolu loolu noonu du dëgg déedéet noonu wax yow dañ naan la xoolal yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ne woon njiitu jullit ñi est-ce que gis nga benn saxaaba boo xam ne dafa toog ci mbooloo wam noonu yonent bi alayhi salaatu ne fi moom mu yónnee nit ne dem leen rey nit mas ngeen ko gis mas ngeen ko gis loolu mooy ne yonent bi alayhi salaatu da doon agir en tant que chef de l'État chef des musulmans bu dee loolu dina mën a nekk mooy comme état yi léegi rek da gis ab euh, état ñu daal di digal seen armée benn benn euh, élite ci seen armée bi ne dañoo bëgg ngeen dem ngeen éliminer yu diw est loolu tey imaginer xoolal américain bu ko defee kan moo naan loolu jaaduwul kan moo koy wax doo dégg ci monde bi kenn wax ko même jullit ñi doo dégg kenn wax ko parce que kooku njiit la mais manuñu ñun nag ñooñ sax seen on ñoom li ñuy def ndax ñun ñooñu duñu suñu dara mais yonent bi alei saatu salaam mooy da ngay xool moom laa doon wax tanqiixul manaat ak tahqiiqul manaat yooyu il faut nga xam ko yooyu boo ko xamul ñëw jàpp lii naan tëb naan ay eh. voilà kii kon lii day wane ne kon xaaral gaa yi wax nañ dëgg man sax xaaral gaa yi ku fi kiiwati damay dem éliminer la éliminer nga xam boo fi éliminer gaa yi éliminer la de mooy ne tegoo ko sax ci yoon tegoo ko ci yoon mooy ne bu doon dañu am njiitu jullit ñi bu dee moo joxe ndigal jël ñenn ci armée bi ne leen dama bëgg diw ngeen éliminer ko ndax day yàq diine yi ndax day def lii bu boobaa loolu mën naa ne mais pas ay groupuscule former seen affaire fële toxaw ne walla dañ leen dem leen ngeen rey diw diw ak diw ñu ngi ci liste bi éliminer leen non non laysa bi sunna loolu du sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam kaana qaa'ida kaana qaa'idan wa kaana ya'ummul juyuush wa kaana ala ra'si rasihim moom mooy ki nga xam ne moo ne woon le général moo jiite woon armée bi moo jiite woon li nga xam ne mooy jullit ñi mu joxe ci ndigal yow ki ngay wax daa jiite ci kan la jiite benn groupuscule boo xam ne ñoom rek taw ànd yor ay idées yoo xam ne ku melul ni ñoom ñu jàpp ne yéeféer nga ñaata jullit lañuy lañuy la ñuy def yéeféer di leen rey ñoo xam ne ci biir jàkke yi la ñuy nekk di julli àjju mooy éliminer leen kooku nan la mën a tëbi naan moom mooy ci mooy mooy teg bomb foo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne bu ngeen di def bu doon yónnee xare yi bu ngeen demee ci bu leen laal képp koo xamante ni dangeen ko fekk ci église walla synagogue ak jigéen ak xale ñooñu bu leen leen rey ak mag màgget hëriñ bu leen leen laal yow bu dee yow ci biir si ñi nekk ci biir synagogue yi ci biir église yi synagogue mooy fi kii juif yi di jaamoo seen di jaamoo seen boroom nee église moom xam na ko fi chrétiens yi jaamoo ak monastères yi bu da doon wax ñooñu ku fa dem bu leen fekk ku fa nekk ngeen rey ko waa léegi lan ngay xalaat yow nit ki même boo nee ñi yéefar na mais dangay bàyyi ba ci biir mosquée bi ngay poser bombe à heure u àjjuma léegi kooku nan la mën a taxawee naan walla man sunna bii laay doxal kooku la jiite jiitewul kenn yaa subhaanallah kon xoola kon loolu waxoon nañ ko ca masala Ka'b ibn Ka'b ibn ashraf ba ñuy gis ñoom Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu wa ardaa kon mu ne waaye bi ma koy gis asr julli tàkkusaan moo jot julli tàkkusaan yonent bi alayhi salaatu salaam nee képp koo xam ne julli tàkkusaan dalaa dalaa rëcc yow yaa ngi mel ni yow dangaa pertoon sa bopp ak sa njaboot ak sa lépp loo am mu ne képp koo xamante ne nii dafa bàyyi julli tàkkusaan julli tàkkusaan kooku moom li mu mas a def lépp màbb na yàqu na mooy yow bu fekkoon yow masoon nga dem Makka par exemple hein aji mas ngaa julli ay woor ay naafila yu dul jeex sëriñ di wala jiite ay fu nekk màkk nga ajjumaa ba doyal fu nekk fu la neex xalaatal lu la neex sikkar nga def nga ñaata turi yàlla bés boo bàyyee julli tàkkusaan yow na la leer ne loolu lépp bul toogati di ci xalaat yow jëf yooyu yàqu na loolu la yonente mi alei satu salaam faqad te loolu mu ngi ci saxiix ah. bul foog nay xadiisu dodde non mu ngi ci saxiix mu ngi ci saxiix yonente mi alei satu salaam ne képp koo xamante ne nii def nga bàyyi nga tàkku tàkkusaan julliwoo ko yow yàqoo koo yam mooy ne yow bu fi taxawati fenn di yaakaar ne yow mas ngaa joxe azaka wala mas ngaa saraxe was nga walla mas ngaa tabaxub jàkka loolu lépp màbb na zéro yaa subhaanallah xoolal te saxaaba yi loolu lañ xamoon moo tax mu ne man bi ma gisee eh, ibn abi nubayh al-hudhali di xaalid ibn sufyan ba rëng-rëng boobu dugg ma nee na nag ma ko gisee ci jigéen ñi noonu nekk ci seen hawda ji nee na jamono jooju wa xiina kaana waqtul asr heure tàkkusaanu jot nee na nag fa aqbaltu nahwa ma daal di ñëw di ñëw ci côté jëm ci ut si ko waaye nee na wa xashiitu an yakuna bayni wa baynahu mujaawala tashghuluni léegi nag nee na ma bañ sama digganteeg moom mooy mu bari lu fa xew ba loo xam ne day tax Euh, damay préoccupé ci julli ba man wuu bu ma julli moom moo moom wuu du fexe bëgguma am loo xam ne mooy dox sama diggante julli kon naa fexe julli d'abord door a dugg ci li nga xam ne mooy mission bi même bu dee ne bañ naa nag ma perdre ko de ndax bés bu ma ko perdee te fi mu nekk dafa bari ay nit surtout jigéen ñu bari la newal te gaa yi tamit nii nit ñu bari dañ fa newoon mooy jigéen ñu baree fa newoon léegi nee na mu looloo tax nan la def kon xoola ci riwaay imaam Abu Daawud bi mu ne fara'aytuhu wa hadarat salaatul asr fa qultu inni axaafu an yakuna bayni wa baynahu maa'in uaxiru as-salaa allahu akbar fantalaqtu amshi wa ana usalli umi'u iimaa'an nahwa allahu akbar mu ne ma wax ci sama bopp man Abdallah ibn Unais bi ma ko gisee heure salaatul asri moo jot julli tàkkusaan ma ne man nag ma ne ragal naa nag tiit naa lool am lu dox sama digganteeg moom te tamit bu dee ne maa in uaxira salaa bu ma yéexee julli mooy moom moom mooy ne ñaari ñaari ñaari obligation moo moo moo la nekk mooy obligation wu yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di ko yónni ci mission bii mu war koo def ak obligation wu julli moom jot na léegi nag mooy ñaar yooyu laalante léegi nag bu nit bu ko lu mel noonu dalee day fexe xool est-ce que mën na leen a boole wala jiita jiital benn bi wala déet moom nag mu ne xaar nee na léegi lim jël décision mu ne fantalaqtu amshi wa ana usalli léegi nag ma jëm ci moom di julli en même temps lii mooy salaatul wax na la ko baabu salaatu taalib mooy kuy topp am noon xoolal léegi mu ngi mel ni nañ jël benn exemple bu ko defee mu leer ndax instant bi da ngay wax gars yi ne noon noon moom xamuñu ko quoi ñun moom dañoo ko sax xeex bon nga ne xoolal imaginer te lool kaala bu ñépp xam mooy ne benn bandi international un criminel international boo xam ne ci dëkk bi réew mi wala sax muy criminel national boo xam ne mais il a braqué tant de banque il a tué moom en tout cas ci son actif ñu ngi koy jiiñ ndax ba léegi wala sax yenn ñu am preuve këne moom ay nit ñu bari gis ko mu rey ay nit mais rëcc gisuñu ko tout le temps meurtre am ñu ne diw la mais mu échappé policiers yi muy comme état jullit a tax may wax léegi ñu ne waajooju waajooju benn bés policiers yi wala gendarme yi daal di koy gis repérer ko mu nekk ci benn citadine mooy kii yu yu dëgër yooyu oto yu dëgër yooyu te baax gars yi repérer ko ba gis ko rek topp ko mu yëg ko rek accéléré gars yi topp ko muy daw gars yi def ay heure gis nga heure boobu bu dee ne tàkkusaan bu dee ne par exemple yow bi ñu koy gis ñoom julleegu ñoon tàkkusaan 30 minutes a des timis jot ñu topp ko waa ji di daw ñu topp ko kooku duñ nen ne yéen léegi ni ngeen di def mooy topp leen ko rek après mu jeexee bu ngeen paree ngeen julli ji non non non day julli ci biir oto bi ñoom gendarme yi mais nan la ñuy jullee est-ce que dañuy wàcc teg oto bi teg allahu akbar non waa ji rëcc da leen di rëcc ah non non lu ñuy def mooy ne dañuy waa ji kenn ki day téye ci ci ci volant bi keneen ki nekk ci wet gi ku nekk ñoom ñuy julli ah mooy ne nan la ñuy jullee mooy da ngeen di def ay geste di ko def noonu mais waxuñ la ngay concentré ndax concentration xam nga loolu boo ko waxee ñu naan ah non saa moom lu muy wax ni yow nan nga mën a concentré dañ naan la concentration du du farata ci julli concentration loolu du farata ci julli léegi yow noonu ngay jullee mooy salaatul xaw fi yonent bi alayhi salaatu wa salaam insha allah dinañ ko gis buy julli noonu nekk ci kanamam. def na ko di jiite saxaaba yi radiyallahu anhu jiite benn parti après jiite beneen parti xam nga ne moo sa xel lay dem ci ki la ki noon yi tiim la jàkkaarloog yow flèche yi ngay julli xam nga ne moo sa xel dina dem ci flèche léegi mooy ne dañ naan yéen da ngeen di gendarme yooyu wala police yooyu wala flic yooyu da di julli ni ngeen di jullee mooy mbir mi léegi nag dangeen di def ay par des gestes moo tax moo tax imaam abu ak as-sijistaani indi ko ci baabu salaati taalibi buntu jullit ki nga xam ne day topp at noon boo xam ne da koy waaju rëcc lool noonu la julli moom nag la kiy def imaam euh, abdallah ibn unais mu ne may julli fantalaqtu amshi may dox utsi ko wa ana usalli en même temps maa ngi julli di dox mooy wax mooy waa ji bu ko gisee mooy xam nga bu taxawoon di allahu akbar waa ji dana kii ci kii mooy ki may waajal moom moom taalibeem la nañ ko éliminer léegi nee maa ngi dox utsi ko xam naa distance bi nag soree woon na li may dox noonu maa ngi jul allahu akbar di julliwaale asr ndànk la yow di julliwaale waaye nan la doon julle mu ne uumu ima an nahwa may daal di def ay geste di sëgg mooy bu waree sëgg mooy ne loolu boo waree sujjóot yow doo ñëw sujjóot ci kii bi mooy da ngay ni ngay def mooy da bu dee da ngay rukon da ngay da ngay sëgg tuuti après boo waree kii nga wax li nga après nga siggi boo waree sujjóot lii remplace sujjóot bi mooy sujjóot bi mooy gën a sëgg sujjóot bi moom mooy gën a euh, sori sëggu li nga xam ne mooy ràkk bi mooy mooy rukon bi voilà nee na may def noonu nag di def ay geste nee na noonu laa def ba àgg ba daal di agsi ci moom falamma danawtu minu qaala lii man ant nee na ma ñëwee nag ba agsi ci moom mooy fekk ci yoon bi gaaw na mooy lii tamit julli ju gaaw lay doon mooy doo fi tari baqara bu naroon a tari baqara saa yi non première bi kii du pare sax première bi nee nag bi ma ñëwee ba agsi ci moom moo tax ci riwaay imaam ahmad bi dane umi u bi ra'si lir ruku'i was sama bopp laa doon laa doon laa doon dëngal sama kanam mooy wengal ko ci kanamam ngir sama rukkoo yi ak sama sujud mu ne fa lamantaxaytu ilayhi qaala manir rajul nee na nag bi ma agsee ci moom mu ne ma manir rajul mooy ciees kii mooy kan mbokki fan qultu nee na ko rajulun min al arabi sami'a bika wa bi jam'ika li hadha rajul fa ja'aka li dhalik nee na ma ne ko rajulun min arab ne ko man de benn góor laay bokk ci arab yi sa bokk yi arab yi boo xam ne nag dafa dégg sami'a bika dafa dégg sa sa sa histoire dafa dégg li nga bëgg a taxawal wa bi jam'ika li hada ak li nga xam ne moom nga jóg ngir taxawal ko mooy ngir ñu dem mooy duggal ko ci détails yi mais waa ji loolu lay comprendre que ni kii kon kii dafa bokk comme que damay dajale nit ñi ngir ñu ñëw jàppale ma maray Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam xareek moom fële Medina kon kii ci ñoom la bokk ndax nit ñaa ngi ko doon dikkal ay vague de personnes di ñëw voilà di bëgg di inscrire di agsi pour wane seen intention participer quand ci entreprise bu noble bi selon muy xare yi jullit ñi léegi nag ah kii yi ñëw Abdallah ibn Unais daal di présenté wu ci mbubb lu mel moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii nii nag dafa dagan mooy doona ne mooy waa ji li mu wax dëgg non ah, non yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kii li nga xamante ne mooy xeex ay pexe la bu xudu ay pexe la mooy da ngay pexe ndax boo fi newee ñaata ñaata char nga yor man de trois char lañ yor ñaata avion de combat deux gars yi c'est noonu la la def dañ naan ah baax na xaaral ñu dem. bombarder ñaar yooyu mu jeex ñu daal di leen fëgg nag def non il faut nga bomber lu torse di wane sa doole di leen wane bu ngeen ñëwee di ngeen ko rëccu léegi nag ah, mu ne ko man damaa dégg say mbir dégg li la tax a jóg fajaa ja fa fa aka li zalika man moomu mooy muy waxe boppam lay waxe troisième personne rajulun min arab benn góor la ci arab yi boo xam ne sami'a bi ko dégg na la yow Xaalid ibn Sufyaan ibn Abi Nubayh dégg la wa bi jam'ika li hada ak li nga dajal sa sa li nga xam ne danga koo dajaloo bëgg ko bokk li nga jël décision li hada ngir def ko looloo tax fa jaaka li dalik wa bi jam'ika li hada rajul ndax li nga jëm ngir daal di éliminer hadha rajul mooy yonent mi alei satu salaam fa jaa moom nag mu dikkal la li hadha ngir loolu li daalika qaala moom nag xamul li xew ndeysaan al mujrimu shaqi mu ne ko ajal Xaalid ibn Sufyaan mu ne ko ajal wax nga dëgg askay waa kay inna fii daalika kay ñun ci lañ ne ñu ngi nii di waajal moom lañuy waajal boobu ba nee na moom Seydina Abdullah ibn Unays nee na fa mashaytu ma'ahu shay'an hatta idha amkanani hamaltu alayhi as-sayf hatta qataltu nee na ma léegi nag mooy léegi am na confiance ci man comme que ay jigéen rek la fa newaroon nee ma daal di ànd ak moom nag léegi nag ñu ànd nag di discuter di dox mooy mu xaw mooy léegi jigéen ñi dañuy xaw a àndu léegi bàyyi leen ñuy dox ñoom ñaar di dem ñuy dox di dem léegi euh, mu ne hatta ida amkanani ba ñi nga xam ne ci lay amee ci la may euh, lay ame nag ni am occasion boo xam ne fii mën naa koo rey nag léegi nee na ba ma ko jekkoo xamaltu alayhi sayfa ci laa jël sama jaas yi di ma yor rek daal di koy rimb fa qatal hatta qataltu ba ni ma koy rey nee na summa xarajtu wa a za'inahu mukibbatun alayhi nee na ma gaaw rek daw dama koo ray rek daw bàyyi ko génn jóge foofu yépp bàyyi nag jigéen ñi biñ gisee lool daw si nag daal di sëgg ci moom di di ko xool mooy di di ko làmbak lu nekk ngir xool la ko li ko dal nee man fekk man dem naa sama yoon bu yàgg fekk man ma dem sama yoon man man man Abdallah ibn Unais nee na bi ma ñëwee nee na ma daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam nee na damaa gis rek ne aflahal wajh mooy ne ah xar kanam gii ma gis de mooy texe na mooy li ko naroon mission bi ko taxoon a jóg def na ko nee na moom alayhi salaatu wassalaam bi mu ko waxee lool. nee na mu ne ko yaa qataltuhu ya rasulallah ma ne ko rey naa waa ji yow yonent yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne ko sadaqta nee na mu ne ma wax nga dëgg nee na moom seydna abdullah ibn unais gis kon sariya bi moom rek la mooy mission commando la kenn rek la kenn xam nga bu euh, kambul ashraf boobu ñu bari lañu woon mooy euh, ñoom abdallah ibn maslama ak ak mbokk mbokkam ma ñoom ñoom ñoo àndoon am na sax ci yeneen riwaaye que ëppoon nañu loolu léegi euh, abu naila ñoo abu naila ak ñooñu léegi nag kii nag bii nag kii rek la abdallah ibn unais rek la nee nag bi ma ñëwee yeneen ci bale saab-saab ma wax ko lool nee na mu daal di fi ma ko fekkoon mu daal di jóg ànd ak man nee na fa daxala fii baytihi fa ataani asan léegi mu ànd ak man dugal ma biir néegam biir këram moom alayhi salaatu wassalaam daal di may jox wennu yat fa qaala mu ne ma amsik haadihi indaka mu ne ma yow abdallah ah, lii mu ne yat mu wii ma la jox téye ko fi yow mooy téye ko nga denc ko fi yow nee ma léegi nag ma jël yat wi daal di génn bi ma génnee nit ñi gis ma ne ma mais euh, ne ne ne ma mooy ci mooy daal di may gis ñu ne ma mais lii ma hadihi al-asa ne ma mais yàpp yi mooy wan yàpp yàpp yi c'est pourquoi yow Abdallah ibn Unais nee na ma ne ah man de yonent bi alayhi salaatu wa moo ma ko jox nee na ma nag naa ko téye nag bu baax nag naa ko fonk naa ko téye ñu ne ko mais est-ce que doo dem ci moom nga laajaat ko nga dem laaj ko ne ko lan moo tax mu jox la kii yat wi lan la ban njariñ la am lan moo tax mu jox la nee na ma daal di dellu duggaat ci kër gi nee nañ ci ma saab saab li ma a'taytani hadhihi al-'asa ne ko lan moo tax nga jox ma yat wi mu ne ko lii aayatun bayni wa baynaka yawm al-qiyaama inna aqalla an-naasi al-mutaxassiruun yawma idin Allahu akbar mu ne ko yon nee na yonent mi alei saatu salaam ne ma ne ma yat wi màndarga la sama digganteeg yow yawmal qiyam allahu akbar mooy ne yawmal qiyam mooy dencal yat wi yawmal qiyam maak yow yat wii nii mooy li nga xam ne mooy nekk màndarga sama digganteeg yow allahu akbar xoolal mission boobu mu dox naax saayu yawmal qiyam yonent ci alayhi salaatu salaam dina ko seedeel loolu ne ko nag téel yat wi mooy nekk su ni nga xam ne mooy màndarga bi dox sama digganteeg yow ndax kat ñi gën a néew ñi gina xam ne ñoo gën a néew ci nit ñi keroog ñooy ñi nga xam ne ñooy sukkootoo ci aw yat mooy ñooy yor aw yat al mutaxassir mooy ñi nga xamante ne nii mooy ñi ñi ñi nga xam dañuy appuyé wu yor ay yat yu ñuy appuyé wu nee na la nee mujj gi bi ko yonent lale saa saam joxe lool nag li mu def nee na yat woowu dama koo jël nee na dama koo jël yat wi dal di koy téye fi man boole kook sama mook sama jaasi ji ma doon xare ji tout le temps léegi moom laa doon boole moom laa doon boole fa qaranaha Abdullah bi sayfi falam tazal maahu xatta ida maata umira biha fa dummat fi kaffi fi kafani thumma dufina ne mais yat wow da ko téye téye boole ko ci jaaseem ba bi nga xamante ni ci lay waaji génn àddina dafa joxe ne ci testament wam ne bu ma génnee àddina na ma suulaale ak yat wi mu daal di jël yat woowu ne nañ ko ko defal loolu bi mu génnee àddina nit ñi defal ko loolu daldi di koy suul mook jaaseem jooju woom seydina abdallah ibn unays kon loolu mooy sariya bu abdallah ibn unays te mu demoon ci euh, xaalid ibn sufyan ibn nubayhin al-hudhali alayhi laanatullah kon kooku noonu lañ ko éliminer lañ doon waajal daal di fay tambi tambi ji ne woon dañuy def benn armée ngir dal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la suñu boroom naax saayale li nga xam ne mooy mooy seen projet boobu alayhi laanatullah moom nag Abdallah ibn Unais ku siiw la moom siiw na lool ci li nga xamante ne mooy xadiis bu siiw boobu seydina jaabir ibn abdillah ñu gën koo xame ci xadiisu addayaan xadiisu dayyaan loolu mas nañ ko fi tudd tamit imaam al buxaari raxmatullah alayhi daal dinay solo xadiis boobu ci al adabul mufrad andi solo na ko foofu ci saxiix bi indi na mooy da koo tudd taaliqan ndax dane fi mu def ci kitaabul ilmi baabul xuruuji fi talabil ilmi mu ne wa raxala euh, jaabir ibn abdillah masirata shahrin ila abdillah ibn unays fi xadiisin waaxid moom mu ne abdallah euh, imaam al buxaari raxmatullah aley ci bunt boobu baabu ci kitaabul ilmi ci saxiixu saxiixam mu ne lii de bunt la alxuruuju génn fi talabil ilmi ci sàkku xam-xam lii mooy buntu la ci génn ngir sàkku xam-xam euh, mu ne waraxala jaabir mu ne seydinaa jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu moom de voyage na génn na këram bàyyi ay mbiram daldi dem voyage euh, cha masirata shahr loo xam ne dox bi rek weer la mooy aller retour lépp moom weer la koy jëlal ila abdullah ibn unais jëm ci abdullah ibn unais bi fi xadiisin waaxid ngir sàkku benn xadiis kese kese kese ah benn xadiis waaye kese gi du kese wu tuutil waaye mooy benn xadiis tax seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu anhu daal di génn dem ba ci sa abdallah ibn unays radiyallahu anhu ngir dégg xadis boobu jële ko ci seydina abdallah ibn unays na ko na imaam ahmad ibn hanbal daal dina koy solo imaam alxaakim it indi na ko ci almustadrak ah imaam ibn abi shayba na ko noonu daal dina koy solo moom it imaam at-Tabarani indi na ko mu ngi tamit ci euh, moom ci musnadu Shaamiyyiin indi na ko foofu waaye ci al-Mu'jam al-Kabiir balee moom imaam at-Tabarani daal dina ko fay indi muy xadiisu kon Seydina Jaabir ibn Abdillah boobu noonu kon lan la Seydina Jaabir ibn Abdillah wax dane ah xadiis bi nag mooy ne riwaaya yi wuute na mooy yiñ la wax nii yëpp am na yoo xam ne dane euh, dane yenn riwaay yoo xam ne dane Misr la ne woon Égypte am yoo xam ne nag dane noonoo newuloon Égypte waaye fi nga xam ne foofu la ne woon mooy Sham mooy fi nga xamante ne mooy mooy Sham mooy mooy Syrie foofu la Abdallah ibn Unais ne woon mooy ne dafa am wuute ci xadiis bi këne euh, kañ la woon loolu lépp am na ci nag ñoo xam ne dañ ne yenn yi dane Sham la yenn yi ne Misra la ne woon waaye nag bi ne Sham nag loolu moo gën a dëgër këne moom Sham la ne woon te xadiis bi xadiis la bu wér la léegi imaam Seydina Jaabir dane war naa ne imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi dina koy solo ah, imaam jaabir ibn abdillah radiyallahu anhu dane ah, man balagani xadiisun an rajulin min asxaabi rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne man damaa jote comme information benn xadiis boo xam ne damay dégg ñu koy wax ne daa am benn kenn ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo nettali xadiis nee na bi ma déggee loolu nee na ni ma def ma fexe ba xam fi mu nekk fashtaraytu ba'iran fa shaddadtu alayhi rahlan thumma sirtu ilayhi shahran xatta qadimtu shaama ci riwaay boobu am na beneen nag dana xatta qadimtu misra mu ne léegi ma daldi ni ma def bi ma déggee ba xam saxaaba boobu mooy kan ak fi mu dëkk man Seydina Jaabir radiyallahu anhuma anhu an abi lim def nee damaa jënd benn benn benn géléem daldi jël aw teg daldi koy teg ci kawam dëgëral ko toog ngir dem jëli ji xadiis boobu allahu akbar gis nga moo tax imaam al yi def baabu alxuruuju fi talabil ilm baabu buntu alxuruuju génn fi talabil ilmi ci sàkku xam-xam mooy xoolal ñii lii loo leen doon dal moo tax lii nii dafa bokkoon ci li nga xam ne boo mësoon a dégg boroom xam-xam bokk na ci li yoon wane ne ku màgg la mooy voyage yu bari yum def ngir fu nekk ci goxul jullit ñi ci réewu jullit ñi daal na fay jële xam-xam seydinaa jaabir ngir benn xadis mu jóge madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam dem ba Sham un mois ngir benn xadis yàlla laa xooluñu tëddal sa biir néeg yow laajuñ la dara connecté wul wala yow télécharger déglu lii loolu rek duñu ko def xam nga ne kooku moos boo ko newoon kooku kooku boo ko génnal ci mbedd mi ndax am na xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam kooku du la faale koo xam ne biir néegam moom du def loolu lan ngay xalaat ñu naan ko par exemple jógal Bamako ba Dakar ngir benn xadiis gars yi lañ naan kooku waaye xanaa kiy def loolu dafa dof ndax ñun suñu génération ak at yu mujj yi li ëpp ci ñun noonu lañ mel mooy xamuñu gëddu xam-xam xamuñu gëddu waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii ñoo ko xamoon pourtant Seydina Jaabir manoon na toog ñun bu doon ñun lan lañuy wax non yor naa ko yor naa ko hadis bi dégg naa ko kay ñu koy wax nee nañ diwa ko wax c'est fini mais moom dafa jël jaral ko mu jënd géléem trajet un mois dem ba foofu ngir loolu hadis boo xam ne ngir dégge ko ci source bi moo tax ñun bu ñu mënee am ci source bi nañ amee ci source bi bu mën a jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam jamono ji laa wax ne waxuma jamono direct defal loolu waaw mais lo mooy source bi di yow boo manee jële ci moom direct jëleel ci moom direct ndax mooy source bi Seydina Jaabir toogul naan no oh, man xadiis la boo xam ne dégg naa ko c'est moom ku saxaaba yi sa mbokk xam naa ko kooku wóor la ak kon jeex na kon nag at mu ne non mu dem ba foofu ak tasabbutu fil ilm dis di di di di di dëgërlu xadiis bi may wax est-ce que nii la am déet ñun dinañ jël précaution yooyu buñ ko doon jël dinañ suñu waxtaan yi nga xam ne da'if ala da'if fawqa da'if rek la xadiis waxa fawqa mawdu' sax jàpp ci mawdu' yi rek ñettali yoo xamante ne ñun lu extraordinaire la ñuy seet loo xam ne ñu ngi koy dóor a dégg bu ko defee nit ñépp jàpp ne yow yaa ko fi mas a wax loolu loolu loolu loolu day dara waaye Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne ma daal di jël sama jën fashtaray tub ba'iran ma jënd li nga xamante ne nii mooy géléem waaw fa shaddadtu alayhi rahlan jëlu teg dëgëral ko ci kaw toog summa sirtu tef ko ci summa sirtu hatta qadimtu misra wala sham nee na mbamay agsi misra wala sham selon riwaaya yi nee na damaa agsi daf nee dafa agsi benn kii booy bi booy bi gis ko léegi bon après booy bi dem ne kii euh, moom Seydina Jaabir ne ko damaa bëgg nga yëglul ma ci sa sang moom new fa di di di di di di di kii nu mu tudd di laaj nan nga tudd ak dafa demaat rek dugg dem ci sangam ne ko inna bi labil baabi yasta'zin ne ko am na benn kaw kaw de bu nekk ci bunt bi sang sama am na benn kaw kaw bu nekk ci bunt bi benn kaw kaw bu nekk ci bunt bi mu ngi ñaan euh, li nga xam ne mooy ndigal ngir dugg si mu ne ko am na benn kaw kaw boo xam ne moo nekk ci bunt bi di yëglu mooy moom dafa gis say naa Jaabir jàpp ne kii kaw kaw la war a doon quoi ndax Sham ba Sham nag danga xam ne Sham oh ku gis ay palmiir ak yooyu ak euh, Sham ni mu meloon mooy capitale la woon bu mag Euh, léegi nag bi mu gisi Seydina Jaabir moom mu ne kii kaw kaw la léegi mu ñëw ne sangam inna arabiyan bil baabi yastadin am na benn kaw kaw de bu nekk ci bunt bi di sàkku ndigal ngir dugg si mu ne ko sang ne ko demal nga ne ko kan yow yaay kan nan la tudd nee na mu ñëw ne ma man Jaabir ne ma nee ne ma nan nga tudd sax nee na ma ne ko man la jaabir ibn abdillah am na ci beneen benn riwaaya ma ne ko man la jaabir ibn abdillah am na ci benn riwaaya nee na dane ko ah, dafa ñëw nee bi mu agsee dane dama ñëw fekk albawaab kooku lañ naan bawaab albawaab mooy bëkk néeg chambellan kiy nekk ci ki nga xam ne mooy nekk ci buntu buur bi wala kilifa gi nga xam ne mooy valet genre valet wala valet di liggéeyal ko kilifa gi nee na ma ñëw mu ne ma mu ne ma euh, ma ne ko nee ko boo demee nee bi ma agsee dama ne ko boobu riwaay bii moom xaarul neew waa ji ñëwul rek gis ko daal di dem ne benn kaw kaw boobu dane dafa ñëw ma ne ko boo duggee nee ko jaabir mu ngi ci bunt bi nee na mu ne ko ibn abdillah nee na waaw ibn abdillah nee na mu daldi génn fa xaraja fataqa fatanaqani nee na bim bi mu déggee bi mu xamee ne man la jaabir ibn abdillah mu génn ci saase daldi may kortu noonu ñu akolaadante mooy xamante nañ ndax wax naa la ne jaabir ci sayyidina abdullah ibn unais moom dafa bokk ci waa Lansaar ci waa ci moom banuy Salima Jaabir ci waa Bani Salima la bokk mooy ñi ñi nekk allié wu ñoom tribu wu waa ja ñoom Jaabir clan wu ñoom Seydina Jaabir clan boobu la amoon ak ñoom allié te ñoom ñëpp ay saxaaba lañu wax léegi nag nee na bi mu yëgee ne man la mu dal génn kontaan ci saase daldi di may eh, dal may dal di koy kott ñu daal mooy daal akolaatante nee na bi loolu amee nag nee na mu ne ma lan waa lan moo tax nga ñëw lan moo tax nga daal di ñëw lan moo la fi indi lan moo la jële Medina ba fii mu ne xadiisun balaghani anka annaka sami'tahu min rasulillah sallallahu ah, benn xadiis boo xam ne man dama koo dégg dama jote ci information këne yow yaa ko dégg ci yenent bi aleyhi salaatu wassalaam man nag jaabir dama ñëw ngir ragal ma bañ a faatu laata may dégg xadis boobu noonu ci yow allahu akbar waay waay yaa subhaanallah nee na léegi nag fa qaala mu ne ko mu tontu ko Abdullah ibn Unays ne ko sami'tu rasuulallah ne ko dégg naa yonent bi comme que looloo la indi sami'tu rasuulallah walla neewu fi naan non sami'tu comme que man man waaw kay loolu moo la dikk nga nag man mii Abdallah ibn Unays man maa dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo daal ci beneen riwaaya bi dane Seydina Jaabir dana ko xadis boobu wama alamu ahadan yahfazuhu ghayru dégguma keneen koo xam ne ku ko jële takk ko jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam directement ku dul yow loolu laa dégg moo tax na ma ñëw ci yow ngir dégg xadis boobu mu ne ko na am wax nga dëgg sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasallam yaqulu mu naan idha kana yawmul qiyaamati xashara allahu cibaadahu curaatan gurlan buhman fa yunaadihim bi sawtin yasmacuhu man bacuda minhum kama yasmacuhu man qaru mu ne man maa dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne bu yowmal qiyaam jotee buur yàlla day dajale day pang nit ñi muy dekkil leen dajale leen duñu sol dara dara duñ ko sol dara mooy ne amul ay yéreeg yooyu de mu ne kenn du ñu sol dara laa ilaha illallah du ñu sol mooy dañuy nekk ñoo xam ne comme ni ñu juddoo noonu la ñuy mel ni ñu juddoo rek nee na am seen borom di leen woo ci kàddu goo xam ne ku sori di nga ko dégg comme ni nga xam ne ku jege noonu nga koy dégge mu naan anal maliku ana dayyaan suñu boroom di wax naan anal malik man may ki nga xam ne maay maay buur moo tax ku dul moom ku dul moom xam nga ne doo buur doo roi waaye waaye xam nga ne doo buur lasta bi malikin wa lasta bi malik waaye waaye yow nekkoo koo xam ne buur nga te moomoo dara ndax bés biñ lay jagat-jagatee di la yóbbu sa dernière demeure de waay waay xam nga ni amoo dara doonoo woon kenn même bu dee ne yaa jiite woon àddina moo tax Seydina Haarun ibn Haarun ar-Rashid Haarun rashid xalifa abbasid boobu loolu la doon ba nga xam ne ci lay génn àddina foog naa masoon nañ ko fi tudd mu ne allahumma yaa man laa yazuulu mulku irham man qad zaala mulku allahu akbar seydina haarun ibn rashid da haarun rashid ndox ma naan ibn booba léegi haarun ar rashid keroog bi muy génn àddina te lim jiite woon moo jiite woon empire am lim jiite woon moo ne woon xalifa jullit ñi Chine ca fin fond Chine Inde ba ba ba Afrique de l'Ouest fële ca Afrique du Nord ca Maroc loolu lépp moo ko jiite woon ba Andalousie foofa Omeyyades yenn ci kii yi la woon moo loolu affaire histoire mais loolu lépp moo ko jiite woon kenn di Haroun ar-Rashid nga xam ne bokkoon na ci lim doon wax pour wone nguuram fi mu tolloon bu ko nuage yi masoon a romb mooy nuage mu mu mu xiin yi danaan ko yow xiin wi demal fu la neex tawal fu te yëgal ne taw boobu fa ngay taw foo man di taw man fii laay toog ñu ëndil ma impôt bi nga xam ne mooy génne yow ci taw boobu boo tawee fruit ya cay génne impôt dinañ ma ko indiwaat fii kon romb ma man ngaa dem nga taw fu la neex pour wan la nguuram fi mu tolloon waaye keroog bi muy génn àddina raximahullah dane allahumma yaa man qad yaa man laa yazuulu mulku irham man qad zaala mulku allahumma eeyow sama borom man haarun yaa man yow mi nga xamante ne nii laa yazulu mulko yow mi nga xam ne sa sa sa sa nguur sa nguur sa royaume sa nguur du deñ mukk laa yazulu mulko waay waay yow mi nga xam ne sa nguur du jeex du deñ du fi jóge irham waay waay yaa yërëmal ñoo ngi lay ñaan nga yërëm man ki nga xam ne nag xat dëgg dëgg tey zaala mulko nguuram naax saay na wéy na muy man Haarun empire abbasid xaw ma koo jiitee ci waaye dudul man yow mi dul jeex la nag yow mi sa nguur dul jeex yërëmal ki nga xam ne man Haarun sama nguur jeex na tey kon borom bi subhaanahu wa taala Seydina Abdallah ibnu Unays ne maa bi alayhi salaatu wassalaam ne bu bés boobaa suñu borom dajale jaam yépp pang leen ñu mel nii ni ñu duddoo woon mu naan anal maliku ana dayyaan man maay buur ana dayyaanu man maay ki nga xam ne maay fayaakoon bu rëy bi mooy moo lay mooy fay ñépp waaw yawmu diin bésub mooy yawmul jazaa yi mooy ki nga xam ne mooy faykat yow mu jazaa yi bés boobu yawmu diin yàlla nee na man maay ak dayyaan bésub pay la kan moo fay faye mu ne man la ana dayyaan man la borom bi borom bi subhaanahu wa ne laa tazalamu al yawm tey ne jaam yi yawmal qiyaama yàqu bu leen tey moom bu leen tooñante te tooñante sax dafay manu la ne tey may àttekat bi te kenn di fayaakat di faykat bi kenn du tooñ sa moroom tey laa yanbaghi li ahadin min ahli al an yadxula al janna wa li ahadin min ahli nnaari qibalahu madlima la mu ne warul tey yowmal qiyaam tey bii ma leen dajale kenn ci waa àjjana du dugg àjjana fekk këne yoral na kenn ku war a dem safara ak tooñaange benn préjudice bu mu ko war a fay loolu du am de tey kenn du tooñ kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadiis Seydina Abu Hurayra bu siiw boobale këne sax même xar yi nga xam ne bàyyi ma yi nga xam ne yii dañoo amoon béjjën doon mbëkk yeneen yi ci tooñ suñu boroom dina leen dekkil defal béjjën keneen ki bu doon béjjën la ko jamoon mu moom mu fay buñ paree mu ne leen nekk leen suuf ñoom rab yi nekk suuf nit gis ko bëgg a nekk suuf wa qaala az wa qaala al kaafiru yaa laytanii kuntu turaaba waay waay ak a neexoon ma nekk suuf comme bàyyi ma yi fekk nag loolu man dane fii mu ne ku ñu fi wax ku ñu fi wax yàgg yow yow ab bàyyi ma nga jar mu jar laa dugg ci suuf nga dem ba foofu gis ñu leen di def suuf wa qaala al kaafiru yaa laytanii kuntu turaaba nga bëgg yow tey nga bëgg nekk benn cochon te nangu woo ko woon ku la ma sa wax xoolal cette vache là nga mer nar xotti asamaan seeg suuf nga ñëw ba yowmal am gis ñoom nga ne ah ñii de seen soor moom dellu nekk suuf nga xam ne duñ dem safara duñ dem àjjana waay waay waay mel ni ñoom suñu boroom nekkal la kon nag amul kenn tey ci waa àjjana ku war a dem àjjana fekk këne yoral na benn àq benn tooñaange bu mu amal ku war a dem safara lu dul na dina ko fay allahu moo tax wallahi waa ji yéeféer la ate la naa def lu ma neex transport transportu tubaab yii transport tak transport de l'agglomération grenobloise nga tudde ko transport arabe wala africain gratuit suñu boroom neex na amul kenn yow moom doon ko def doon burle saa su ne ta nga mën jënd ticket loolu du càcc bu dul càcc lan la bu dul càcc lan la nga naan ñoom wax ñii ñoom ñoo pie suñu dëkk yi ñoo jaay suñu maam yi kii triangulaire yow yow dañoo yow dañ laa jaay yow buñ la jaayoon di nga ne fii yow buñ jaayee sa maam yaay sa maam doo sa maam wala taziru waziratun wizra suñu boroom nee na kenn du yenul kenn bàkkaaram amul kenn man sama moo tax nit mënoo ñëw rakku nit moo def lu dul noonu nga ñëw jàpp gisu ngeen ko ngeen jàpp waaja rakk gi ne ko yow walla dañ lay téye comme ça yow comme si moom moo def mbir mi déedéet walla taziru waziratun wizra ukhra yow sa maam da ngay wax sax yow yow fooguma ne sax sa maam ci la ndax bu fi sa maam newoon ci commerce boobu normalement américain nga waroon a doon bu dee ne bokkoo ci ñu dëppaat ñëw Libéria kon yow num ci man bi demee moo tax gis nga yooy ay ñëw fii di jël yëfu nasaraan yi te naan waayow ñii gëmuñ dara ñii ñooñu kii gëmuñ dara garaawul alalu yéefér moom fu ko jullit fekk na jël jëlal set suñu boroom neera ma ne yow malxiyaam kenn du dugg àjjana fekk na yow dangaa yoral àq koo xam ne safara la jëm lu dul na diñ ko ko fay ndax huwa dayyaaru huwa al malik mooy buur te mooy kiy fay waaw mu ne wala yanbaghi li ahadin min ahli an-naari an yadxula naar wa li min ahli jannati qiblahu mazlima hatta al-latma bil yad allahu akbar mu ne te beneen côté bi kenn koo xamante ne nii day dem safara tamit du dem safara fekk mu yoreel benn ak benn tooñaange bu mu tooñoon kuy dem àjjana lu dul nag nag ko fay même bu dee ne am mbéj la woon la ko mbéjoon ci loxoom mbéj sax di dina fay même bu dee safara la jëm bu dee da koo yoreel ko war a dem àjjana mu dóor faa dugg yaa subhaanallah est ñu ngi xalaat ci lii romb nit ci mbedd mi rek saaga ko subhaanallah yow wóor na yàlla dinga ko fay bu la waaj jéggalu ne am na ñoo xam ne ñoom ñoom ñoom noonu la ñoom ñoom ay bunti àjjana lañ dañuy dox mais buntu àjjana lañ ci kaw suuf ku leen def dara ñu daldi lay jéggal yaa subhaanallah mais yow bu la kenn jéggalul xam nga ne di nga am problème romb nit wala am loo ñeen kii nga daldi koy tooñ ci maali for noonu tappas ko nangu alalam léegi lan ngay xalaat ci agresseurs yi ñoom lan ngay xalaat ci les yi romb ay nit agressé leen boo wul dinañ ci léeg-léeg sax ñu faat ci nit ndax diw nangul woon a joxe alalam mais kooku shahid la ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na man maata duuna maalihi aw waa wa irdihi ak yooyu fa huwa shahid képp koo xamante dañ koo faat ndax da doon défendre li nga xam ne mooy alalam kooku shahid la wala mu doon défendre deram kooku shahid la yaa subhaanallah yow ak shahid boobu kooku nga xam ne martyr la yow nan ngay mujjee moom yawmal qiyam yow l'agresseur yow le voleur yow le kidnappeur yaa subhaanallah suñu boroom ne kenn dugg safara fekk mu yoral ak ak tooñ koo xam ne àjjana la jëm lu dul na dina ko fay même bu dee mbej la xaalu saxaaba yi Abdallah ibn Unays ne bi bi yonent bi aleyhi salaatu waxee loolu dañ ne ko mais yaa rasulallah wa kayf mais loolu la mën a nekke te ñun dañuy ñëw daal di euh, du ñu am dara oraatan nekk ñoo xam ne du ñu sol dara juddoo oraatan xóorlan buhman mooy juddoo comme ni nit ki juddoo rek loolu la oraatan oraatan xóorlan buhman loolu la mooy nit bu mooy du ñëw nekkub liir mais liy nekk ci moom noonu yépp bu juddoo loolu lay dekkee mu ne mais kon ya ñun nan la ñuy mën a nan lay mën a fay kooku te moom dañuy ñëw duñu yor dara nañu jàppoon nañ ne fay xam naa da jël joxe am looy joxe yonent bi alei saatu salaam ne min al xasanaati wasayyi'aat xam nga nan lay fay ci yu mbaax mbaax ay tiyaabaam yi am yooyu lay fayee ak yu bon yi mooy ne yow bu dee ne yow bu dee yéeféer bi moom de façon moom moom moo war a dem safara am kum jullit bu mu tooñ bala mu fa dem dina fay lu muy fay moo jullit bi mooy jël bàkkaar yi ko dese woon mu mu gin ko ko yokkal waa ji dina am problème bu ne nag jullit bu waroon dem àjjana la tooñoon ñu bari kooku yu baaxam yooyu yaa subhaanallah nga xam ne mbaax bu ne saakoon imaginer nga tooñ ñu bari ñuy jël say tiyaaba di leen jox ñoom di jël di leen jox ba mujj gi loolu loolu kooku la waxoon ne al muflis mooy kooku moom alayhi salaatu salaam bi laajee saxaaba yi ana kan mooy ki perte ci yéen ñu ne mooy ki nga xamante ne amul alal amul dara ñu saisir ko kooku mooy ki perte ñu sais ku ñu saisir mu ne déedéet mooy ki nga xamante ni dafa ñëw yowmal qiyaam indaale ay julli ay woor yu baax waaye nag zalama hada wa shatama hada wa axada maala hada mooy waaye ji dafa ñëw indi baax yooyu yépp ku maw na tooñ la tooñ na diw saaga na diw jël na agressé na diw wala nangu na alal wala sàcc na nee na ñuy jël ci yu baaxam di defal ñooñu jël ci yu baaxam di defal ñooñu ba mu mujj sawaay dootul deseeti lu baax ñu ne ko ay ca safara kooku mooy ki nga xam ne kooku lañu saisir dëgg-dëgg mooy yu baaxam yëpp saisir nañ ko suñu borom saisir ko ndax huwal maliku huwal dayyan kon nag yaa subhaanallah kon nag gis nga dañuy reconsidérer waat léegi suñu jëf yi mais yow lii bu dee mooy ci alal lan ngay xalaat ku fekk ay nit toog nga mitrailler leen daal di àbb seen dund yi noonu ci noonu ôter ôter leur vie jël seeni dund fekk ñu toog même bu dee yéefar la lan la def est-ce que kooku dafa dal da di yéefar la rek nañ ko rey loolu yeneen ci maanaam sarsan du doon dund ak ay juif ay yéefar biir Medina nan la génn àdduna bi muy génn àddina mu bu ko mu ngi ko tayle woon benn juif bu doon dañ koo waroon a rey du rey bu yàgg jël alalam ne maamoo doon loolu def loolu ndax ñoom diwa ma def léegi man damay fayu ci ñii te wax nañ la sànq yonent ma sallallahu alayhi wasallam ni mu wax bu xare amee sax ku nekk ci église bu leen rey xale bu leen rey jigéen bu leen rey koo xamante ne nii dangeen koo fekk muy jaamu la muy jaamu ci biir église wala ci fa mu koy jaamu. yàlla allah moo tax àddina bi chamboulé wu na te dara warul ko lu dul aljaam muy l'ignorance moo tax dañuy wax lu Seydina Ali ibn Abi Talib wala Seydina Omar waxoon gis nga de ñàkk de bu doon bu doon bu doon bu doon bu doon nit la naa ko descendre mooy naa ko rey ñu nit dañ naan jaxli gis nga ignorance bu doon ko taxaw la dinañ ko fëgg bal mu daan ndax xoolal li mu yóbbe li mu yóbbe catastrophe yi mu yóbbe nga xam ne tout le temps ñu koy dund li gën a nag li gën metti nag mooy bu dee ay julli da koy def ci turu la yàllallah yàllallah yàllallah yàllallah kon loolu maa xadiisu dayyaan nañ ciy bàyyi xel seydina abdallah ibnu unays mii mooy ki nga xamante ne ni ah moo ñu ko jëleel ci yonent bi alayhi salaatu ak seydina jaabir buñ ko fàtte ndax moom moo ko jële ci seydna abdullah ibn unais waay waay radiyallahu taala an sahabati rasulillah wayi sallallahu alayhi wa sallam moom nag ah, kon wax nañ la ne kon Shaam la ne woon Shaam la lool nag mooy li gën a dëgër que ne Seydina Jaabir Shaam la ko fekki woon du Misra ndax Misra am na yeneen xadiis yeneen saxaaba yoo xam ne comme bu Seydina Abu Muusa Euh, kii Abu Ayyub al-Ansari euh, boobu bu xaw mel nii la mais koo xam dafa dox distance toll noonu moom ngir uti ab xadiis waaye moom Abdallah ibn Unais Shaam la ne woon te fa la génne àddina l'an 54 gin ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu kon radiyallahu taala wa arda wa anna bihi wa ja'ala aliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa